fa ida taraka as-salaa faqad kafar diggante jaam bi ak kéefër wala ak bokkaale mooy bàyyi julli ku koy bàyyi di nekk yéefër waaw te imaam imaam Ibn Maaja soloo na ko rahmatullah alayhi jële ko ci euh, Yazid ar-Raqashi mu jële ko ci moom mu ne mu jële yoneen saa salaam mu ne laysa bayna al-abdi wa shirki illaa tarku as-salaa mu ne nekkul diggante jaam bi ak nit ki Eh, jaam bi ak eh, bokkaale lulul bàyyi julli fa ida tarakaha faqad ashrak bu ko bàyyee na kon loolu lu ama am solo la <laughs> kanta al ibn abbas bi mu boobu al imam al mubarakfuri boobu nag hadith ibn abbas boobu rahmat radiyallahu anhuma mu ne abu ya'la moo solo ci sanad bu hasan kaddu yi nii la ural wa qawaa'idu diini salaasa alayhinna ususul islaam man taraka waahidatan minhunna fa huwa bihaa kaafirun halaalu dam shahaadatu an laa ilaaha illallah wa salaatul maktuuba wa sawmi ramadaan tala te boroom targhiibu tarhiib noonu la ko indee mu ne gis nga li téye l'islam bu mu dëgër gi téye l'islam di kenooy l'islam ñett la. ci lañ teg l'islam xam nga gisoon nañ buniyal islaamu ci bee weesu bii da koo tënk ci leneen ñett képp ku ci bàyyi benn yow wedd nga yi nekk nga yéefar sa dare dagan na ñoo ñu tuur ko waaw mooy shahaadatu an laa ilaha illa mooy bi ci njëkk mooy shahaada yi moo dugal waa anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wasallam seede na amul benn buur lool wala ñuy fas ci xol mooy li lay mooy liy indi lépp comme niñ ko waxoon bi ñu gis buniyal islam ala shay mooy lépp ci moom la reposé wax wa salaatul maktuba ñaareel bi mooy julli yi nga xam ne dañ koo farataal waaw wa sawmi ramadan ak weer weeru koor waaw képp ku ci bàyyi benn loolu nag daa lim yi ne yeneen yi si lañu comme li imam ibn Umar buniya al islaamu ci xadis boobu ne woon képp ku ci weddi benn ba léegi nag loolu moo ñuy indi ci ba nga ne waa ba bi moom mooy ban bàyyi mu ne léegi moom masala boobu dañ koy gàttal dañ koy gàttal pour mën a allah mooy léegi eh, eh, eh, walillahi alhamdu wal minna ginnaaw bañ gisee lii léegi lan mooy àttee ku bàyyi julli mu ne la masala la boo xam ne yaataloon nañ ci siira bi taxawoon ci daggoon nañ ko sax def ko ci archive bi moo tax dañ koy tënk vraiment ci loo xamante ne quelques baat yu gàtt mooy dangay xam ne boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi xadiis yu mel nii waaw comme xadiisu Burayda yi radiyallahu ta'ala anhu wa arda al ahdu alladhi baynana Ah, wa baynahum as-salaa fa man tarakaha faqad kafar pacte bi nga xam ne moo nekk suñu diggante ñoom mooy julli képp ku ko bàyyi nekk nga weddi nga yàlla ak inna bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirki wal kufri tarka as-salaa li nekk dëgg dëgg diggante nit ki ak weddi yàlla ak bokkaale mooy bàyyi julli ak yu mel noonu ak yee ñëli ñu waxoon eh, Abdallah ibn Shaqiq yooyu yëpp day tax affaire bi eh, boroom xam-xam yi nag ñu daal di wute nag ci mbir mi moo tax ñenn ñi ci gàttal ñi nga xam ne mooy jumhuruhum e, ñu jàpp ne e, mbir mi dafa am benn affaire boo xam ne e, bu jara bàyyi xel la mooy bàyyi dafa am bàyyi am ki nga xam ne képp am na loo xam ne moom dëppoo nañ ci waaw mooy képp koo xamante ne nii julli da ngaa jàpp ne bon bu dul lu dul wax boo xam ne ci ñoom jëxma la quoi ñooñu moom xamuñu dara voilà ahlul bid'a wal ahwa yooyu moom taxul ñuy wax quoi <laughs> ñoom Jahm ibn Safwan saa yi gaa yu réer yooyu moom ñooñ taxul ñuy wax mais sinon boroom xam-xamul islam bi <laughs> ñoom ñépp dëppoo nañ ko ne képp koo xamante ni nii hein yow da jàpp ci sa xol ne julli moom dara lu farata ci man ginnaaw. bañu la wanee preuve yi te nga dëkk ci réew moo xamante ne loolu réer fa réewum jullit moo xam ne euh, comme nga dëkk Makka ak Medina par exemple euh, euh, yow loolu mu mu mu mu mu mu nekk loo bañ a xam daanaka daa impossible tellement dafa siiw waaw wala nga nekk koo xam ne mooy dangay ngay dóor a tuub wala koo xam ne sax tuub na bu yàgg mais moom fa mu dëkk ñooñu idée boobu lañ mën a am moom ci loolu la juddoo ñooñ dañ leen a ñooñ dañ leen cee génne bu dul ñii parce que ñooñu après nga ne de ñooñ dañ leen di bàyyi noonu ñu ne non dañ leen koy xamal waaw parce que xam nga ne léegi ñun ñoo yow surtout wolof nga yaa gina xam ne mbir yi demee am na yenn quartier yoo xam ne wala yenn gox yoo xam ne wala yenn région yoo xam ne boo fa juddoo wéyee pas région sax région dafa rëy mais yenn groupe groupuscule yoo xam ne boo xasee bokk ci ñoom wala nga juddoo foofu yow man ngaa dund ba dee ba pare jàpp ne julli waruma waru kenn wala ñoom diw la um, war waru leen parce que moom fi mu dund la fi mu nekk ñu mel noonu lañ lay wax ak ki nga xam ne day door a tuub xamul ni mu demee waaye benn waay la boo xam ne fee <laughs> ca àllu Congo ba saway wala àllu ñokkala ko baaba <laughs> ne dugg ma su waa dugg ñu buñ buñ imaginer lool après euh, ñu wan leen l'islam après ñu dugg waaye nag sauf que ki leen ko wan waxu leen affaire julli waxu leen dara ñu ne gëm nañ yàlla gëm nañ yeneen saa mais du ñu julli di ñu def dara nga ñëw ne leen mais saa waay est ce que xam ngeen julli farata la non non non du farata ah. julli lan luy julli sax kooku mënoo ne ah waa ji nee julli du farata kon saa kon yéefara déedéet voilà loolu ñëpp d'accord que eh, eh, bu dul ñii ñu ci génne ah mooy ki nga xamante ne kooku moom kenn du ne eh, daa nekk yéefara est ce dégg nga voilà <laughs> mooy kon kooku kenn du ne waa ji yéefar la lu tax. parce que kii nii xamul mais nag dañ leen di xamal buñ leen wanee ak lay yi alquran yi sunna yi yëpp tegtal yi wan leen lii day wane ci alquran bi wane farata la nag léegi ñu continuer di siisu ne du farata waaw kay bu boobaa la ñuy ci seen kaw ni ñuy yéeféer la benn mirongo est nii leer na yaa zay alhamdulillah léegi bu lii leeree mu des euh, waaw man euh, euh, bu dee ne <laughs> lii nii leer na waa léegi ci nga xam ne dafa bàyyi julli nag ñu ne la noo bàyyi boobu daa am bàyyi dafa am bàyyi am képp koo xam ne dañ lay gàttal mbir mi dane moom gëm na ne lii nii julli moom farata la waaye nag bu julli waaw ah non ça man duma julli waaw am na nag lu ah, Cheikhul Islam Ibn Taymiyya di wax rahmatullah yi ne loolu man na nekk mais <laughs> xam na moom daa waxee jamono mais suñu jamono ji xam nga ne loolu am na ñoo xam ne <laughs> parce que dane <laughs> rahimahullah am na nag lu ma lu lu lu boroom xam lenn boroom xam-xam yi di wax mais loolu noonu manu la nekk waaw mooy ci waaqiyan manoo ko gis mooy koo xamante ni nii dane gëm na ne julli farata la ci moom war na ko mais ñu ne ko jullil mu bañ ne du julli bañ ñëw di ko ci rey quand même mu mu mu d'accord ñu rey ko te du julli mu ne loolu moom amul loolu doo trouver benn mbindeef bu lool di dal waaw rahimahullah dañ naan jamonoom looloo xewoon waaye suñu jamono jii billahi am na ñoo xam ne pare nañ ngeen nga rey leen ñu bañ a julli waaw waaw ñu pare mooy façon yi nga xam nañ naan lo a euh, où sera ma liberté dans ce dans ce moment là non la liberté vous savez ma bon on me force pas si on me force je ne fais pas am na ñoo xam ne ils sont prêts ñu ray leen ci seen loolu noonu entêté wu loolu am na <laughs> waaw ñoom nag bon <laughs> seen jamono ñoom moom xamu si woon kaa yu mel noonu moo tax mu dàq ko waaye loolu boroom xam-xam yi koy wax xam nañ li ñuy wax <laughs> waaw xam nga léeg-léeg ñooñu dañ lay naan supposons yu mel noonu mais loolu du bi ñuy supposé kese dafa am am na ñoo xam ne ils sont prêts ñu rey leen ñu ne ñoom buñ nee lii duñu ko def boo leen doon rey ñu ne ñoom duñ ko def rey leen garaaw waaw léegi <laughs> mooy euh, ki nga xam ne kon dane da koo bax bàyyi daa am bàyyi am léegi bàyyi bu njëkk bi mooy bàyyi bi ñu waxoon sànq ki nga xam ne woon da koo bàyyi parce que nee na bi du farata ci moom waaw kooku benn waay la ñu wan ko preuve yi si gis naa preuve yi mën naa leen koo wax sax gis ngeen ma am saar yi naan aqimu salaa wa atu zaka waaye ma ne ak yii hadis yu mel nii eh, al ahdu alladhi baynana wa baynahum wa eh, salaa yu mel yooyu yëpp xam naa ko waaye ma ne du farata ci ñoom diw wala ci du ci man wala keneen kooku moom ñépp a d'accord day dugg ci li ñu waxoon léegi ki doo kooku yéeféer la léegi nag après dinañ ñëw ci nan la mooy àtteem waajooju waaw léegi mu des ginnaaw bi ñu àttee ci moom yéeféer la mu def keneen ki nga xam ne moom da koo bàyyi taxawunam ndax euh, dafa nekk koo xam ne dafa tayel waaw topp kanam léeg-léeg mu julli léeg-léeg du julli te loolu boroom xam-xam yi boo gisee ñiy traité xadiis yooyu dañ naan te lii moo bari ci xeet yoneen saasal moo bari ci julli ñi waaw <laughs> te loolu nag dëgg la waaw julli vraiment dafa am gaa yoo xamante ne nii yàqalu leen dara bu ñu amee liggéey julli jëy xaar waaw julli ñooy xaar tam julli julli ñooy xaar buñ amee ab ab fuñ ab ab ab promenade buñ war a def julli ñooy xaar bu ñu amee daal même am lu ñuy seetaan match bu amul fulla ndax dara mënula am fulla ndax mooy match lu amul fulla rek waaw ak façon yooyu julli yi ñooy xaar waaw moom jàpp na ne gëm na ne moom daa war a julli de julli la daa war a julli mais nag lii pom yi mu nekk tax na man na cee nekk sa waay bàyyil bon julli ji après quoi voilà te loolu ñu duñu ñu ndaw ñu bari ñu bari lañu kooku par exemple nga xam ne kon euh, euh, timis bi jàll julliwu ko tàkkusaan bi jàll julliwu ko kooku manoo ne mais jàpp na ne après dinaa julli quoi loolu am na après mu ne day fay te loolu amul ci diine waxoon naa la ko amul ci diine ñu naan la bàyyil julli yi après nga fay ko loolu amul da liggéey loolu lépp daraa ci amul loolu du dara waaw hatta ñi nga xam ne sax en dehors de jamaa de jamaahir ulama min a'immatil arba'a ndax bu dee ngir ñeenti ngir yi moom dañ ne julli moom ci waxtoom képp hatta ñoom Rabi'a sëriñu imaam Abu Malik eh, eh, eh, imaam Malik rahmatullahi alayhi ñoom al-Qaffal ash-Shashi rahmatullahi alayhi ak ñi nga xam ne lañ jële ci ñoom ne bu dee nit ki amul dafa am amul choix mooy am na bon euh, maa ko waxe noonu mooy nekk na ci xat-xat boo xam ne pour mu julli waxtu yëpp ci seen waxtu day jafe na jël ñaari waxtu yi nga xamante ni mooy waxtu tisbaar ak tàkkusaan nga xam ne mën nañ leen a dajale ñoo mën nañ leen a boole jamu boo tukkee boole leen wàññe wala timis ak gée yooyu noonu na leen jël ni muy def julli benn bi ci waxtu beneen bi fi muy amee jot te mu sax waaw te mu bañ cee sax ñoom dañ ciy teg condition bu mu ko def nag habitude ne tout le rek buñ nee nii rek mu def loolu non même ñi maye loolu ci ñoom rahmatullah alayhim dañu neen eh, eh, que ne loolu noonu ñooñ ko maye noonu sax masuñu laa wax ne ne léegi yow da bàyyi ba waxtu yépp jeex après ngay door a paqueté mbir yi ni ko fay loolu amul loolu amul loolu amul ah. waxoon naa la bu ñuy wax borom xam-xam bu ma naan oustaz diw nee na wala ñoom diw nee na parce que bàyyi ma doon diw kullu waaw kooku du kon loolu dafa leer léegi kon mu des am na ñoo xam ne kon bàyyi bi noonu la mooy dañ naan après dinañ fay non garaawul bon waaw buñ demeen xew comme niñ la ko waxoon euh, bo ci kii féetal euh, ndaw si nga xam ne moom mooy may yi nga xam ne puudar nañ ko maquillé nañ ko ookoral nañ ko defal ko yooyu yëpp bu njàppam tojee boo mayul du jàppi ndax bu jàppee euh, foog affaire yi mu mu raxasaat lépp te jóge na ca salon ba ak lam fa fay yëpp ak fa jóge ba indiwaat ko ba fii eh, di ko fi yàq nag yàq lañ ko tudde te lool moo doon defar di ko fi defar mooy nga dem jàppi raxas ko ba mu set wicc ci julli waaw boo ñëwee nga mel ni nga mel waaw looy looy ragal ci ni nga mel ni la yàlla binde xanaa rafetoo bu dee da ngaa bëgg wane saar te lool xarom na waroo ko wan a def <laughs> waaw <laughs> waaw léegi <laughs> kooku man na ne bon léegi day xaar comme ci xew ma la nekk léegi bu ñëpp ñibbee gannaaw ba xew ga wam tasee ba léeg léeg-léeg sax ñu bàyyi ba suba ga waaw ba mu nelawee ba doyal daal di jóg ne day fay julli fi xam nga kooku moom nekkul koo xam ne na lii ju farat mooy xam nga waajooju ndaw soosu ak ñi mel ni ñoom ak góor ñi nga xam ne buñ nee si match yi wala ci yi yi duñu julli dañuy bàyyi nee nañ ba pare après ñu fay lépp parce que bon compétition bi exige ak yooyu te draft yu exige wul li exige li ñuy exige mooy li yàlla teg loolu mooy exige ci yoon <laughs> kooku xam nga kooku mënoo ne ah ah sa waay julliwul tàkkusaan julliwul timis julliwul kii bàyyi ba kii yéeféer yépp kooku bàyyiwul le fait que julliwul noonu tekkiwul ne dafa daf dem du du warata dina ko def sax kooku am na mais nag mu am ñoo xam ne ñoom dañuy dikkale ñoom daal buñ nekkee mauvaise humeur du ñu julli buñ nekkee bonne humeur après ñu julli <laughs> waaw ak ñoo xamante ne nii fajar la ñuy julli waaw bu ñu yeewoo daal julli bu ñuy tëdd julli waaw est-ce que dinañ rattraper bi liaar wala lool léeg-léeg ci euh, fajar ak gée kese wala fajar kese la julli façon yu bari lañ kooku bu gëmee ne mbir mi farata la ci moom kooku fa la wax ja nekk waa kooku moom dañuy jàpp ne yii fër la wala jumhurul ulama min alxanafiyati wal maalikiyati wa shafi'iyati ne noonon kooku du yéefér de waaw mais nag faasiq la ah waaw kooku faasiq la ah noo ab ku génn toppangoo ko waaw kooku <laughs> ku génn génn génn génn génn génn toppangoo ko gëm na na julli farata la ci moom bon am na lu ma fàtte woon mooy képp bi ñuy wax sànk gi nga xam ne jàpp na ne moom julli ji du farata ci moom wala naan du farata voilà gëme ko noonu kooku même bu dee day woote jullit kooku yéeféer la ci ñépp ko d'accord waaye tamit am na beneen affaire képp ko ne julli ji farata la ci ñépp waaye ñoom diw dañ leen cee exemple kooku boroom xam-xam yépp d'accord ne kooku yi ci yéeféer la parce que daa jël lu yàlla daganal yu lu yàlla euh, farataal ci ñépp moom mu génne ci ñoo xam ne kan moo ko ko ci génneloo loolu moo tax ma ne la bañ euh, waxoon nañ ko fi ci riyaat bi ñun suñu réew yi ni ñuy bindee mu garaaw ni ñuy dunde mu garaaw da gis ñoo xam ne ñu jàmbaar lañ ci wàllu diine mais ngir ragalante gannaaw ak parce que ñoom ñu ngi bokk groupuscule sàngam ak bu ñu waxee amaana avantage lañ leen xam ne wala bët yéen leen doon xoole di leen naw day dañ léeg-léeg sax ah ba gaa yi duñ ma nangam ma ne tax du ñu wax dëgg képp koo xamante ne ñu naan ñu naan Serigne diw moom du jullee ñu ànd ak moom léegi ñu naan non ñoom am na fu ñu ko teg ak nangam ak nangam am ma teguñu ko fenn loolu amul ci diine. loolu amul ci l'islam képp koo xam ne nee na man dëgg la julli farata la ci ñun waaye nag ñoom diw ñoom dañ leen koo teggil kan moo leen koy teggil naa la fi ne lu yàlla tegub jaam jaam ni moom manu koo am waaw gis nga julli bu ma a jot yonent bi alay saa saam moo ci doon njëkk ñëpp waaw wax naa la ba nuy génn àddina feebar bu metti muy jóg di daano ndem ngir dem jiite nit ñi saa bu jógee daano xëm façon noonu lañ ko mën a tudde inconscient wal iyaadu billah ñu koy sotti ndox bu jógee nag ndax feebar bu metti sottiwaat leen ma ndox waaw asalla naas ñu ne déedéet muy def noonu ba mu jógee mënu la dem mu ne muru Abaa Bakrin fal yusalli bin naas digal leen Abu Bakr mu jiite nit ñi waaw Seydina Omar dégg nga keroog li ko bi ko bi ko bi ko euh, euh, Ibn Makhrama di ko wax al Miswar ibn Makhrama naan ko jullit ak ñu ngi ko jàmm ba muy nekk diggante euh, faatoog dund waaw mu naan ko as-salaa mu ne naam as-salaa laa hazza fil islaam liman taraka as-salaa amul cër ci l'islam ci koo xamante ñeelul kenn ku bàyyi julli am cër ci l'islam amul foofu dara mooy bokkoo ci waaw loolu amul. xam ne jàpp nga ne nee nga man gëm naa ne farata la ci man mais ñoom diw génne la yow ci sa bopp même bu dee yaa ngi julli yéeféer nga na leer naññ te loolu amul benn wuti ci borom xam-xam yi il faut que ça soit très clair loolu moo tax ma ne la ñun ni ñuy dunde c'est tellement grave waaw pour yu mel noonu ak ay considération yu mel noonu mooy bu dee da koo wax fekk ala ilmin nga xam parce que am na ñoo xam ne xamuñu dara dañuy répéter rek parce que dégg nañ diw wax te diw comme que moom xam-xam lañ ko xamee te jàpp nañ ne boroom xam-xam la walla dégg nañ mu wax lool ne ñoom diw nag am nañ ci droit parce que sëriñ diw moo leen ko teggil te loolu lépp du dëgg amul sëriñ diw teggilu leen ko fen te tamit mooy moom ci boppam dafa amul capacité daf mooy euh, ak mooy mooy liñ naan xam nga <laughs> mu ngi mel ni man nga jëlub député euh, non ab chef de quartier est-ce que chef de quartier man na fee déjjati premier ministre mooy loolu mooy nit la moo xam ne du chef de quartier mooy toog ne man premier ministre bi nekk ci réew mi neexuma léegi man je kii benn décret benn arrêté euh, euh, euh, boo xam ne bu quartier boo xam ne ci laa ci laay follee premier ministre da ko fay tegoon ba koy foll xam nga loolu mënta nekk c'est loolu mooy c'est impossible waaw loolu nag walillahi al-masal ala mooy bépp jaam bu ñëw fekk beneen jaamam ni moom li nekk farata ci moom moomu nekk farata ci kee mu naan maa koy teggi loolu amul ça n'existe pas ñun ñépp a yem ci ndigalu yàlla yi waaw gis nga julli ni mu ne woon farata ci Seydina Abu Bakar ba amul droit bi mu jot du ko ba dama laa tuddal moom nag bu ko defee bu ma waxal keneen ci ginnaawam waaw loolu la nekkee farata ci képp kenn ci ñun ba bu jotee amul droit di ko ba kenn du la ko teggil waaw xattaa nga dee xanaa nga dee boo deewee nag mooy deega wala ngant yi ñu wala ngay nelaw nelaw yoo programmé wul wala nga nekk koo xam ne da ngaa dof wala koo xam ne daa am li nga xam ne mooy mbërëg loolu waxuñu ko woon wala koo xam ne dafa euh, jur doom nekk ci période bi nga xam ne day gis deret nga xam ne boobu kooku du julli ci loolu lay teggee koo ci moom bu lool di set ci ñoom mbërëg koo yu muy commencé waaw kon taw moo tax ñun vraiment ni ñuy dundee c'est tellement grave te dara indiwu ko lu dul raayalante gannaaw ak bañ a waaw ak fii laa bokk ak ñeew ñi wax dégg naa kilifa bu ko wax après bu ko kilifa waxee nga bàyyi ko ay waxam yàlla jaamulooñu boppam ci waxi kilifa diw de te yéen a ko jàppe kilifa képp ku taxaw di wax lool ginnaaw bi mu xamee matul kilifa waaw kootu c'est un kilifa ku foowa waaw ak ku man di doon ak ku ko man di jur c'est ça la réalité loolu mooy dëgg waaw léegi nag nit ñi da leen di wax dëgg ku bëgg mu jàpp fa man saa fal yu'min wa man saa fal yakfur ku mu neex nga gëm ku mu neex nga weddi yaa xam après nga xool boo demee sa borom nga lijjanti koog moom mais quant li ñu yàlla wax moom ne lii la dinañu ko wax li sa saa sala wax dinañu ko wax. lii yoneen saa sala wax léegi ñu bëgg nëbbu waxu yoneen saa sala ngir sampulan waxu ab ab ab ab jaahil boo xamante ne nii moom moom darajaam yëpp ci yére yi mu sol la ne ak ña ko àndal rek topp ko topp ma ne al ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah faman tarakaha faqad kafar dafa leer nañ waaw kon képp koo xam ne ñu ngi woon ci ngëm yàlla ji ci ngëm gi waaw boo fi nee man bon jàpp naa ne mais ñoom diw nag am nañ ci droit boo xamee laa wax de boo xamul dañ lay xamal waaw moo tax bul dégg tamit ku wax lool rek nga ne ah waa ji yéefara déedéet parce que ñu bari ay perroquet lañ dañuy dégg nit am ci moom confiance ndax mu ngi wax di génne ayn di wax ay xadiis di wax léeg-léeg ay kii di tudd euh, téere yi ñamu nen moom lañ gëm ñoom lañ bokk gëm waaw di ci nii ñu ñu koy woo ci conférence yi fu nekk ñu koy laaj ay masala muy wax gaa yi gëm ay waxam jàpp ne boroom xam-xam bu mag la lu mu wax ñu répété waaw du ñu sax seen juróom fukki xel du xalaat ne kii lii muy wax tojaange la lu mu wax ñu naan ñuy répété li ñu wax ñooñu mënoo tëb ne ji ah yéen a wax lii yéen yéefar ngeen moo tax ki nga xam ne sax dafa dugg ci lislaam wala fi mu judd euh, environnement bi mu ne ñoom fa mu juddoo ak fa mu mànge moo tax ñuy jàpp ne julli du farata kooku duñ tëb rek ne waa ji du yéeféeral déedéet il faut ñu wan ko dalil waaw kay bu bu tegtal yi leeree nag mu continuer siisu ci loolu bu boobaa la ñuy àtte ci moom ne yéeféer la léegi buñ ñëwaatee kon mu des kii nga xam ne moom nee na bon na ne julli farata la kamin ci ñëpp waaye nag mu ngi koy sàggane te sàggane yi jox nañ ci ay misaal léegi kon naan la la waa jamaahirul ulama ci xanafiya yi maalikee yi yi rahmatullah dañ ne non kii du waaye nag ab la ku génn topp la <laughs> waaw waaw mais dañ koy bàyyi noonu non dañ koy tuubloo dañ koy tuubloo hé kaay fii bu dee maalikee yi yi rahmatullah dañ ne dañ koy tuubloo acca na ko hé kaay tuubal mu bañ ak naka doon xanafiya yi euh, euh, léegi tuub bi nu muy demee dañ koy julliloo waxtu yi ñu ne ko ay jullil gis nga bu bañee julli nag ba waxtu yu génn kooku dañ koy rey te bu ñu ko rey mais nag duñ ko jàpp yéeféer dañ koy rey ba pare jaasi l'islam ba pare mais dañ koy sang dañ koy suul mais imam bi ak ñu màgg du ñu fekk julleen waaw te duñ ko toppatoo dañuy naan daal ne ko ñenn ñoo xam ne daal ci julli ñi nañ ko toppatoo bu kenn yëkkati ay mbiram ñu denc ko ci almeeri julli ji waaw léegi nag mu des xanafiya ah, yi nag ñoom dañ ne rahmatullah yi non c'est kenn du ko rey dañ ko naan jullil mu bañ bu bañee ñu koy dóor bu bañee ñu koy dóor di ko dóor di ko dóor ba kere muy julli wala mu dee mooy nga gis résultat bi <laughs> wax nañ ko fan yee kay lool lii moom a ko fàttale <laughs> far mujj benn <laughs> ñoom dañ ne kenn du ko rey jaasi seen waaw te ñoom nag boo parce que ñoom dañu ne euh, euh, fi ñu ko teg parce que yoneen saa salaam bi mu ne umirtu an uqatil an nas euh, kii non bi muy wax ne lii hmm, nu mu tudd waay bi muy wax yi yi waral ñu faat ñu faat nit ki rek Euh, loo xadis bi ñëwul euh, la hawla wala quwwata illa billah mooy bi mu naan euh, kii laa yaxillu wala laa yaxillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath as-sayyibu zani an-nafsu bin-nafs wa sayyibu wa sayyibu zani wal mufariqu li dini at-tariku lil jamaa ñoom dañ ne xadis boobu yonent saa salaam da ne daganul ñuy tuur deretu benn jullit lu dul ci kaw ñett yi te ñett yooyu mu tudd boolewu ci julli bàyyi julli waaw te comme que waa ji ñun ñëpp jàpp xam nañ ne jullit la ndax gëm na ne farata la kon koo jullit la yonent saa salaam nag fi mu ñu wax ñu ñu man leen a faat mooy ki nga xamante ne dafa rey nit mutaammidan tay ko preuve yëpp leer mu rey nit tay ko preuve yëpp leer te yi baaluñu ko ñu borom euh, mbokki waa ji ñu war koo xisaas ko waaye mu des ki nga xam ne a as-sayyibu zani ki nga xam ne dafa sañawu ba pare ki nga xam ne ma naa sëy même bu dee mille neuf cent quatre-vingt la sëyoon tas hmm, amaat soxna mille deux mil trente après daal di njaaloo même bu dee bi mu fasee beneen jabo wala amaatul jabo amaatul soxna deux mille trente deux mille vingt non deux mille quatre mille neuf cent quatre-vingt la amoon soxna daal di tas mille neuf cent quatre-vingt-deux après njaaloo deux mille vingt kooku ci la waaw ak ki nekk ci buumu sëy daal di njaaloo c'est la même kooku dañ koy xaañi xeer ba mu faar mu ne ak ki nga xam ne daa ne maa nekkoon jullit nekkatuma ko waaw ba pare di tasaare mbooloo jullit yi kooku ñoom ñu ne kooku nag gis nga ñun xanafiya boo gisee ñu ne kii bokku ci eh, kenn du ko rey eh, du ñëw rey koog jaasi parce que yonent bi alayhi salaam boole ci woon ñii boole ci woon bàyyi julli kon nag ci kaw noonu loolu la loolu la. kon ñoom xanafiya yi loolu la non dañ koy jàpp ñu ko fenn ne waaw di ko teg ay xeetu pen ay di ko torturer ba kera muy muy muy muy muy muy muy la ñuy def ba kera muy dee bu deewee nag moo ko teg boppam waaw waaw kon loolu mooy wax yi leen mu des euh, ñi nga xam ne mooy waa asxaabu imaamu Ahmad ibn Hanbal ñoom euh, dañu jàpp ak ñi ànd ak ñoom rahmatullah alayhim que ne waajooju moom yéeféer la bon al imaam Ibn nañ ci ba ñu doon gis ci siira bi moom daa jàpp wax waa jumhuur loolu la waaw euh, mooy waa jooju du yéeféer ah <laughs> waaw <laughs> ñoom dañoo jàpp ne non attends waay waa ji yéefér la waay koo xam ne dañ naa ko julli mu bañ ba pare ngir ñu euh, pare na nee na gëm na ne julli farata la loolu moo taxoon al imam euh, Ibn Taymiyya sànq liñ wax liñ la doon wax loolu que ne jàpp na loolu amul ça n'existe pas koo xam ne pare na ñu ray ko mu ne julli moom gëm na ne julli farata la ci moom mu pare ñu ray ko quand même euh, du julli non loolu amul ça n'existe pas alors que loolu ça existe loolu moo tax waa jubur di ko wax <laughs> mois je préfère qu'on me tue hein waaye avec ma liberté que que que je vis euh, en perdant ma liberté alors mooy waxi caaxaan yooyu rek ngay dégg ci koñ yeeg fu nekk gars di ko wax ak ci réseau yi waaw <laughs> ah. waaw kon loolu lu am am solo la ñoom ñu ne te euh, wax ju mel noonu loolu la imam Ishaq bon lu ñuy solo la tamit ci lenn. ci eh, Abdallah bu Mubarak tamit dañ ko koy nettali al al Marwazi rahmatullahi alal jami ñoom ñu ne non waajooju lool loolu ku noo kooku mënula nekk jullit mooy day camoufler day wax lu ko neex parce que képp ku ne jullit nga ñu ñëw quand même ne nga ne jullil ma non ñu ñëw ne la jullil xatta waxtu yi di waaja yu yeex yow nga pare ne man pare naa je suis prêt à qu'on waaw nañu ma fay waaye man say euh, <laughs> ba man duma ma julli ah ku pare ngir loolu kooku mooy kooku du julli moo tax bu ñu ko rayee ñoom nag dañ naan kooku buñ ko rayee moom kenn du ko yóbbu ci almeeru jullit non kooku en tant que yéeféer lañ koy rey waaw waaw yéeféer lañ koy rey bu boobaa nag kenn kenn kenn kenn kenn du ko dugal ci ju almeeri jullit yi parce que kooku moom da dul jullit parce que yéeféer la lay doon wax lu ko neex te xadiis yi ñuy tegtaloo ñoom yu bari mooy lii waaw bayna ar-rajuli wa bayna al-kufri tarku as waaw diggante nit ki ak kéeféer mooy bàyyi julli waaw ak fa ak yi ñu am fii ci suñu kii yi eh, waaye loolu ñee dañu ne tark boobu dëgg la mooy ki nga xam ne da koo bàyyi fas ne lii du farata ci moom waaye ki nga xam ne léeg-léeg mu def léeg-léeg du bàyyi mu mu mu bañ mu mu mu def léeg-léeg mu ndax dafa tàyyel léeg-léeg bu euh, kiiwee def kooku nag nga new ne attends attends attends mais am na benn waay boo xam ne moom mën na jàpp ne nit est-ce man nit mën na ne man jàpp naa ne julli farata la de waaye nag kooku du ma sa teg jiwam ci ci ci kii du ma sa julli jamais jamais jamais jamais jamais waaw jamais ne moom non gëm naa ne julli mii masula julli te du julli kooku day delluwaat ci mbir mi rek waaw mooy ndax mbir mi affaire euh, xol la waaw comme que nee na gëm na dañuy jàpp ne gëm na waaye bu bañee mooy procédure biñ la wax cinq biñ jóge cinq fa la ñuy jaar ak moom waaw ah gëm nga waaw aywa kon nag léegi Euh, léegi julil euh, mu bañ ñu tegal ko ba wa waxtu yi waxtu wi di génn ñu ne ko sawaay foo xam ne mënatu fee julleeti benn rakka mu bañ bu boobaa ñu daal di koy faat voilà loolu nag lii ñu lay wax yëpp nag mooy ci réewum jullit ah aw non loolu <laughs> c'est pas que euh, man maay toog ne bon ci suñu pays layikaar yi banu layikaar <laughs> hein yow da nekk euh, ma naa kaay ma doxal lool non loolu <laughs> loolu amul quoi hmm? loolu lu am am solo la wallahu ta'ala a'lam kon nag ci kaw nii euh, jeexal nañu masala bi kon di wane vraiment julli fi mu toll quoi ba boroom xam-xam yi di am wute yi est waa ji yéefir ku bàyyi julli yéefir la wala déet loolu doy na gravité quand même loolu moom képp ku jàpp ne dara newu ci mooy yow xamoo dara waaw te tamit day wane liñ doon wax sànq gravité wu yenn sociétés yi ñi ñuy dunde waaw ndax lan sori xam-xam topp seen bànneex waaw gis gaa yoo xamante ne dañuy samp seen bopp di wax ci diine te xamuñ tus di dagan nal loo xam ne yàlla moo ko xaraamal di xaraamal lu yàlla daganal waaw di may gaa yi ay permission ci ñuy bañ a julli ak gravité yi nga xamante ne yow rien que benn julli tàkkusaan nga bàyyi ko rek li ci boroom di wax li ci yeneen saa saa wax ay jëfam simpeeku na lan ngay xalaat ki nga xam ne waxuma la tàkkusaan kese lépp la patete di teg ne waaw mën na toog semaine bi julli après quelques jours mu julli waaw wal iyaadu billah loolu lépp di ay yu garaaw a garaaw yoo xam ne war nañ cee yeewu te bàyyi ci xel te bàyyi caaxaan bi te ñuy déglu ni ñuy wax dëgg même bu dee neexul te bàyyi caaxaankat yi nga xamante ne même bu dee ne ñoom ñu lañ yàgg duut baalaam nga génn àddina ngeen gis seeni cassette seen yoo ñuy wax mbir yi yëpp du loolu que nit kee ngi dund wala dundatul li am solo mooy la muy jàngale fan la tegu voilà bu amee lu koy soutenir ci alquran ak sunna hayya alal bismillah ñu jàpp ñaanal ko yàlla yokk koy leer fam ne bu dee ay erreur la ñu teg ci duut ci baaraam ne lii moom erreur la voilà yàlla na ko yàlla yërëm nag ne lii mu wax nii erreur la te am na ñoo xam ne moom bu buñ ko fasee noonu ginnaaw bi nga xamee wax naa lii am mooy ñoom ci boppam dañuy nekk yéeféer waaw parce que yenn yi mooy ku xamul lañ ko may mais ku xam mayuñu la loolu waaw moo tax gravité wu yàlla ubbil la parce que loolu ju ku fu juxut la yow yàlla may la leer lumière booy niitu booy gisee euh, lu baax ak lu bon loolu lépp mu may la ko xañu la ko nga xam ko ba pare non seulement defoo ko ba pare nga réeral ko dal la wa adal dafa sànk ba pare sànk waaw tax nit di am sañ-sañ di priver seen bopp di bañ a def lu yàlla farataal seen kaw parce que Serigne diw wala oustaz diw li nga xam ne mu ñu xam la te moo la gën a xam wala gën a nàngam parce que diplôme sàngam amoon na ko il était docteur il était sàngam ma ne loolu waxi caaxaan la laa wax après na nekk multi docteur na génne Médina ak Makka ak Médina ak fu leen neex bu fi waxee waxu caaxaanam yi ñu jël fëlan fële waaw wal iyaazu billah loolu du barrière bu tax nit ñi mën du wax dëgg laa loolu daa war a leer nañ bu la kenn fontoo parce qu'il est docteur wala il est nangam non mbir mi du loolu mbir mi mooy alxaq li Seydina Ali ibn Abi Talib wax waaw teg leen dëgg la ñuy xamee nit ñi góor yàlla yi waaye du góor yàlla yi la ñuy samp ba pare du xool dëgg loolu amul wallahi laqad sadaqa ibn Ali ah, ibn Abi Talib waaw amirul mu'minin waaw waaw radiyallahu ta'ala anhu wa arda kon ci kaw noonu yéen ñi bii di ñëw ñu bi nga xam ne mooy bu mujj